أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يدون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم أنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم واجعل لسان صدق في الآخرين في الآخرين Euh, ci mbindu xarf yi genre mel noonu dañuy bind alif bi diggante lam alif bi moom hamza bi dañ koy bind diggante lam alif bi am ah, duñ ko def euh, ah ce qui fait que fil axirin hmm, alors que bu doon xiraa waa fil axirin voilà donc xaraf fil axirin voilà am nañu taxaw tuuti loolu xalaf voilà wallahu a'lam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 wali tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul hajj wal jaami' as-sahiih bu amiirul mu'miniina abu abdullah muhammad ibn isma'il al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu nuzuul bayna arafata wa jam'a bayna arafata wa jam'a buntu bi nga xam ne mooy waxtu wàccu wàcc gi ñu wàcc diggante Arafa ak eh, Jama moom mooy Muzdalifa ñu gis nañ ci hadith sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haythu afaada min Arafa maala ila ash-sha'bi fa qadaa haajatahu fa tawadda'a maanaam ne Yonent bi xam ne moom la jóge woon ci dafa jàng jëmee ci wàllu euh, maanaam xur ci euh, euh, ruq yi wala mbedd yi doj yi mu daal di faj aajo daal di jàpp naka noonu gisoon nañ hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ni mu def rek noonu la defoon maanaam moom mu def li yenente defoon sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne moom mooy eh, mooy annahu yamurru bish-sha'bi alladhi akhadhahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa yadxulu fa yantafidu wa yatawadda'u wa la yusalli hatta yusalli bi jama' dafa romb eh, xur yooyu mbedd eh, doj yooyu nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu daal di fay dugg daal di faj aajom tàncu daal di nag daal daa te du julliwul mbete xanaa mu daal di yegg fële ca jàmm te moom mooy Muzdalifa naka noonu gisaatoon nañ ci xadiis sayyidina Usaama bi radiyallahu ta'ala anhu ci anam goo xamante ne moom moo gënoon a gudd moom la a yaatal naka noonu gisoon nañu baabu amri nabi sallallahu alayhi wa sallam bis sakinati inda al ifaadati wa isharatihi ilayhim bis sawti buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di mu digal nit ñi ñu daal di dal bi nga xamante ne moom la ñuy jógee euh, fi nga xam ne moom mooy euh, moom moom la ñuy bàbbee ko li nga xam ne moom mooy euh, arafa ak junj bi nga xamante ne moom la leen junj doon junj ak loxoom ah, maanaam ak ban ak yatam mu daal di wax ne ñu ñu gisoon ci hadith sayyidina ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma bi muy nettali ni Yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom la jóge woon maanaam ñoom ci lañ jóge woon bisub arafa maanaam ñu daal di génn maanaam euh, daal di gis nag ay nit ki euh, ci ginnaawam maanaam mu daal di yent bi saa sax mu ne fa sami'a nabi sallallahu alayhi wa sallam wara'ahu tarban wa sawtan lil ibil fa ashara bi sawtihi ilayhim wa qaala ayyuhan nas sakina fa innal birra laysa bil idaa maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daa di dégg kon ak ay jay jajj ju tar maanaam ñuy dàq gëléem yi ak ay dóor naka noonu mu dégg kàddu yi gëléem yi maanaam ñu yëkkati ko ca kaw mu daal di junj loxoom maanaam ak bant bi maanaam yar wi nga xam ne moom la yoroon daal di koy junj nit ñi daal di leen eh yéen nit ñi maa ngi leen di dénk dal ndax ak mbaax day nekkul ci gaawtu gawtu buum ak maanaam euh, naka noonu comme niñ ko xam ne alajalatu maanaam yàqamti comme ni ko wolof yi di waxee yàqamti yàqule maanaam loolu tamit dafa daal di am euh, waa doon donte maanaam loolu yëpp dafa am ay teqantal yoo xamante ne fii du palaasam waaye euh, yàqamti yàqule maanaam dafa am loo xamante ne ci lañ koy wax maanaam ci lañ ko mën a wax am yoo xamante ne mënuñu ko caa wax comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xame Euh, gisoon nañu imam al-Bukhari rahimahullahu taala baat bi mu indi u awda'u maanaam voilà hmm, awda'u aw maanaam mooy asra'u xilalakum maanaam moom min at-takhallul mooy baynakum comme mu indi war boobu fajjarna xilalahuma naaran maanaam mooy baynahuma comme li xam ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ tamit baabul jami' bayna as-salatayn bil Muzdalifa buntu bi nga xam ne moom mooy leeral ci dajale gi ñuy dajale ñaari julli ci Muzdalifa mooy timis ak jaadi gisoon ci hadis sayyidina Usaamata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yegsee Muzdalifa mu ne fatawadda'a fa asbaha thumma uqimat as-salaatu fa salla bil maghribi thumma anaaxa kullu insanin ba'irahu thumma anaaxa kullu insanin ba'irahu fi manzilihi thumma uqimat as-salaatu fa salla wa lam yusalli baynahumaa mu ne ni nim bi mu ñëwee Muzdalifa moom dafa daal di jàpp daal di matal jàppale daal di topp nag ñu daal di taxawal julli mu daal di julli timis topp nag nit ñi kenn ku ci nekk dem ci sa wàccuwaay nga gooral fa sa gëléem euh, topp ñu daal di taxawalaatal julli maanaam mooy te gée gée mu daal di julli te julli wul ci seen diggante loolu sax mooy wax du mujj jooju moom mooy wax ji nga xam ne moom moo ñëw ci bunt bi ci tegu woon bi ñu gisoon mooy baabu man jamaa baynahuma wa lam yatatawwa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu di ko dajale diggante julli maanaam julli timis ak julli gee te te te euh, wala mu tatawwaate coobarewul ci ay naafila ñu gisoon hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne jama'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna al-maghrib wa isha'i bi jam'in kullu wahidatin minhuma bi iqamatin wa lam yusabbih baynahuma wala ala ithri kulli wahidatin minhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa dajale timis ak gée ci eh, jamaa mooy Musdalifa benn bu ci nekk ci ñoom ñaar ñii dafa am liqaam waaye nag eh, julliwul seen diggante naka noonu ci jeexitalu benn bu ci nekk tamit julliwu ca ñu gisoon tamit hadith sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu mu ne yenente yàlla bi alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jamaa fi hajjatil wadaa al-maghrib wal ishaa bi Musdalifa mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da dafa dajale diggante timis ak gee ci xajjatul wadaa ca Musdalifa léegi nag ñu war a gis baabu man azzana wa aqama li kulli wahidatin minhuma baabu buntu man nga xamante ne azzana dafay noddu wa aqama te mu taxawal li kulli wahidatin ñeel képp kenn minhuma ci ñoom ñaar maanaam moom mooy ci tisbaar maanaam mooy ci timis ak gee ca Musdalifa maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne moom lay wax ne moom mooy kii noddu kooku moom mooy liqaam te loolu gisoon nañ ko maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man azzana fal fal fal yuqim ki nga xamante ne moom mooy nodd kooku na liqaam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën waaye nekkul loo xamante ne lu ràññeeku la te lu war lu farata la lu war la naka noonu tamit ki loolu mu ne mu kon ki nga xamante ne moom mooy kii kii war a noddu mooy ki nga xam ne moom mooy ki imam bi désigné maanaam ki imam bi wax ne na nodd wala ba mu nekk noddukat bu ñu xam ci mbooloo ma nga xamante ne moom mooy mbooloo moomu di jógee Arafat di dem ca Muzdalifa ndax imam bi moom mooy ànd ak nit ñi ñu daal di dem Muzdalifa ci bu jant bi ba ba ba soof maanaam bu jant bi soowee ba guddi gi tàmbalee dugg rek ñoom dañuy daal di bàbbee ko fi nga xamante ne moom mooy Arafat ñu ko defee ñu daal di dem Muzdalifa loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku tellement moom mooy sunna donte képp koo xamante ne maanaam ah, am na benn wàll ci guddi gi lu bu la fekkee Muzdalifa rek baax na waaye nag wàll googu na nekk wàll gi nga xam ne moom mooy wàll gu mujj gi comme ni nga xam ne noonu lañ koy leerala insha allahu taala naka noonu kon ah, ah, léegi nag bi beneen bi ci des moom mooy masala boobu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa Hanafi ak Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne képp koo xam maanaam julli googu nga xamante ne moom la ñuy dajale maanaam moom la ñuy def dañuy noddu euh, ñaari maanaam noddu maanaam julli bu jot dañ koy maanaam dañ koy noddal maanaam kon dañuy noddu julli timis ñu nodd maanaam dañuy noddu li xam julli ndëri astaghfirullah benn nodd rek lañ koy noddal maanaam dañuy nodd daal di liqaam julli timis daal di liqaamat julli gée ak ba pare naw naka noonu bu fekkente ne noonu la ci Musdalifa dañ koy wàññi maanaam dañ koy wàññi ba mu def ci ñu dëkk Musdalifa ci boppam ñooñu moom duñu du duñu ko wàññi ci waxu euh, ñenn ci borom xam-xam rahmatullah alayhim comme fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo wuute ci masala bi ndax ñoom dañu ne dañuy wàññi dañuy dañuy dañuy noddu daal di liqaam daal di julli timis après ñu noddaat daal di liqaamat daal di julli gee moom mooy ne julli gu ci jot gu julli gu nekk dafay am nodd boppam te loolu nag moom mooy li nga xam ne moom mooy liy war maanaam mooy li ràññeeku bokk mooy sunna ah ci lépp loo xamante ne rek dañ koy nodd maanaam dañ koy julli maanaam lépp bépp julli boo xam ne dañ koy boole rek ñoom noonu lañ koy gisee maanaam bu boobaa dañuy daal di nodd daal di liqaam daal di koy jull daal di julli julli bu njëkk bi noddaat liqaamaat daal di julliwaat ñaareelu julli bi waaye li nga xamante ne moom mooy mazhabu jumhur amaan na moom mooy li gën a wér insha allahu taala moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi nii buntu bi te comme li nga xamante ne tamit noonu lañ koy gisee ci xadis yi nga xam ne moom mooy ñëw insha allahu taala te moom mooy ne benn nodd rek la ñuy nodd waaye nag danañ ko liqaamal maanaam julli bu jot la ñuy liqaamal liqaamu boppam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddasanaa Amr ibn Xaalid te moom mooy ibn Farrukh at-Tamimi rahimahullahu taala Abul Hasan al-Hanzali at-Tamimi maanaam moom ci fukkeelu génération bi la bokk génn àdduna deux cent vingt-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk waa Misra comme niñ ko gisee mu ne qaala mbokk ci euh, imaam afraadul Bukhari rahimahullah mu ne qaala haddathana Zuhayr te moom mooy euh, ibn Muawiya ibn Hadij euh, maanaam muy Abu Khaysama al-Ju'fi rahimahullahu taala di waa Kufa moom di juróom-ñaareelu génération bi la bokk mooy juróom-ñaareelu tabaqa bi gane àdduna centième année génn àdduna cent soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Abu Ishaq tuma as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala Abu Ishaq al-Hamdani al-Kufi a siiwee ci Abdullah ibn Ubayd Euh, moom euh, rahimahullahu taala comme niñ ko gis woon téeméeri at la dund maanaam vingt-neuvième année ba cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne na qaala sami'tu Abdurrah Abdurrahman ibnu Zayd ibnu Yazid te mooy ibnu Qays Abdurrahman Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Qays an-Nakha'i rahimahullahu taala bokk ci ñetteelu génération bi génn adduna moom nekk waa Kufa tamit rahimahullah Euh, génn adduna ci soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne hajja aj na Abdullahi te moom mooy euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu maanaam waa Kufa maanaam ñoom bu ñu waxee Abdullahi rek ibn Mas'ud la ñuy wax moom Abu Abdurrahman wa Seydina Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa atay naa ñu daal di dikkee nag al Muzdalifa foofu nga xamante ne moom mooy al Muzdalifa te comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon maanaam Muzdalifa maanaam mi ngi jóge ci az-zulfa bi tekki ak jege comme ni nga xam ne ma maa na'buduhum walladhina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa maanaam ñoom loolu la ñuy wax maanaam euh, dañuy wax ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jaamu ñeneen Euh, ñoom maam ñoo ñuy jaamu ñeneen ñu dul yàlla maanaam def leen ay parandox ñooñu nag dañ naan ñun de jaamu wuñu leen lu dul ne dañoo bëgg ñu jegal ñu buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ngir ne Muzdalifa dañ fay nekk foo xam bërëb la boo xamante ne dañ fay sàkkoo jegeñ lu borom bi euh, subhaanahu wa taala te maanaam moom day wala bokk mu gën a jege maanaam mu tax maanaam ñu dugg ci xaram bi comme li nga xamante ne euh, te baatu zulfa boobu maanaam euh, euh, maanaam moom mooy verbe bi mooy azlafa maanaam comme li nga xam ne wa uzlifatul jannatu lil muttaqin maanaam jegeñal nañ ajjana ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla maanaam kon loolu moom mooy al ah, maanaam al qurba maanaam kon bu boobaa dafay daal di nekk loo xam ne dafa jóge ci at taqarrubu jegeñ lu maanaam kon bu boobaa lépp foofu bërëb la boo xam ne nit ki bu fa duggee daa war a xam ne fii kat dama fee war a jegeñ lu sama borom subhaanahu wa taala lépp loo xamante ne moom moom war a yokk sama diggante ak sama borom subhaanahu wa taala ma nekk ca te bañ a nekk ci leneen loolu moom moo tax maanaam ni fay dem maanaam di ko def ci guddi gi ngir ne guddi maanaam mooy place bi nga xamante ne moom mooy place bi nit ki di gën di mën a wéetoo ak boromam subhaanahu wa taala maanaam nga xamante ne bu boobaa ngir ne bëccëg gi maanaam coow li mën naa bari wala bëccëg gi lenn lu ci nekk mais guddi gi maanaam nga jël benn jamono joo xamante ne da nga ciy wéet ak sa borom subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy kon li nga xamante ne maanaam moom mooy di euh, ci wàllu Muzdalifa am donte nag man maanaam day mën na tekki tamit maanaam mën na jóge tamit ci euh, euh, comme nanu azlafa bi tekki maanaam dajale azlaf naa sammal aaxarin maanaam mooy dajale mooy daja biir nit ñi daje bi nga xamante ne moom la ñuy daje ca Musdalifa maanaam kon loolu tamit day daal di mën a nekk loolu waaye eh, ñaar yëpp mën naa nekk man eh, eh, ngir ne jaamu yàlla yi nga xamante ne ñoo yi gën a màgg mënef na koo def yow kese waaye mën mënef na koo def ci mbooloo itam comme li nga xamante ne tamit noonu lañ koy gisee ci maanaam ci Musdalifa nga gis ay junni wala ay ay ngi nit maanaam taxawandoo di jaamu borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam di ñii di julli ñii di eh, di zikkar maanaam comme ni nga xam ne fazkurullaha inda al-mash'aril haram comme ni ko alquran waxe maanaam ngeen di fàttaliku yàlla di tudd yàlla di fàttaliku yàlla maanaam nekk di sabbal di wax laa ilaha illallah di ñaan di sàkko jegeñ lu borom bi subhaanahu wa ta'aala ba fajar gi jot loolu eh, dafa nekk loo xamante ne eh, mooy lu lu lu màgg la loo xamante ne dañ koy def yow kese waaye tamit dangay gis ne yow rek wéetoo ko def waaye am na ñeneen ñu nekk sa wet ñu koy def tey doo leen ko defandoo maanaam moom mooy ne àdduna bi yëpp comme ni mu nekkee nga xam ne malaaka yi fenn fu nekk la ñu nekk di jaamu yàlla nit ñu baax ñu fépp fenn la ñu nekk ci àdduna bi di jaamu yàlla waaye di jaamoondoo yàlla te léeg-léeg dañ koy def kenn ku ci nekk da ngay nekk fi nga nekk di ko def donte nag am na yoo ne ñëpp a koy defandoo borom bi subhaanahu wa taala da leen di wax nañ ko defandoo comme julli juróom yi comme comme weeru koor gi comme Euh, te weeru koor sax loolu tamit maanaam nit ki woor itam moom kese mooy woor maanaam du wooraale keneen ki te ñu taxaw nañ woorandoo maanaam duñu woorandoo donte ñu ñëpp ñoo koy defandoo ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko tegee noonu loolu nag image la boo xamante ne dafay feeñ tamit ci Muzdalifa ànd ak ne ñëpp dañuy nuroo comme li nga xamante ne maanaam ki am ak ki ñàkk ñëpp bokk li nga xamante ne moom la ñuy euh, doxale kon moom dafa wàccoon nee na ba njëg see ca Muzdalifa xiina jamono ji nga xamante ne al azana noddu gi maanaam ñëw na bil atama ci maanaam jeexitalu géegi maanaam waxtu géegi maanaam ci dëfal maanaam mooy lu guddee lool maanaam lu guddee kon foofu mooy gée baat la ci turu maanaam mooy ci waxtu yi nga xamante ne moom al atama mooy waxtu yi nga xamante ne dafa dafay dafa guddi kon loolu awwala boo qariban bu jege min zalika ci loolu daanaka jege na ah, maanaam jege na xaaju guddi kon ñoom foofu maanaam euh, kon foofu lañu ñu nodde ñu daal di julli fa amara mu digal rajulan benn waay fa azzana mu daal di nodd maanaam mu digal kenn mu ne nag kenn nodd wa aqaamate mu taxawal suma topp nag salla mu daal di julli almaghriba euh, timis wa salla mu daal di julli ba'daha ginnaaw lool tamit rakatay ni ñaari raka summa topp nag daa mu daal di woote bi ashaa'ihi bi ashaa'ihi maanaam mu daal di laaj bi ashaahi ci reeram fata asha mu daal di reer suma topp amara mu daal di digal ura maanaam li ma gis nag mooy ne fa azdana dafa nodd wa aqamata dafa taxaw maanaam euh, lii moo tax maanaam am ko xadiis Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu moom la fuqaha maliki rahmatullahi di sukkandikoo euh, daañ ko gis nii mun a qaala nee amrun maanaam amrun moom moo wax mooy ibnu Xaalid bi nga xamante ne mooy sëriñ imam al Buxaari rahimahullahu taala mu ne laa a'lamu xaw ak ashakku sikki sàkk gi illaa lu dul min Zuhayr ne ci Zuhayr la jógee maanaam moom mooy nekk di sikki sàkk ne yaakaar naa ne dafa ne dafa noddu ba pare taxawalaat maanaam wóoru ko ne dañoo noddaat ah loolu daan ci ñëwaat insha allah taala bu ne suma topp nag salla mu julli al isha jee raka tay ni ñaari raka maanaam mooy ne kon mën nañoo naafila ci diggante timis gi ak jéegi dégg nga fa lamma ba nga xamante ne talaa moom la fenkee nag al fajaru gi qaala mu ne inna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na laa yusalli doon julli haadihi saa maanaam sayyidna Abdullah ibn Mas'ud lay wax de radiyallahu anhu maanaam moom moo doon def yooyu maanaam ne euh, moom day moo doon moom bi mu defee lool ba pare daan ne kat ah, yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na laa yusalli doon julli haadihi saata bii la waxtu illaa lu dul haadihi salaata julli gi maanaam lii tamit mooy mu'tamad maanaam mooy sukkandiku waayu Hanafi yi rahmatullah ñu jàpp ne boole gi nga xamante ne moom la ñuy boole julli timis maanaam timis ak gée ca Musdalifa rek la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama defee loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ko te loolu moom comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu mais euh, hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu dàqul yeneen hadith yu bari yi nga xamante ne saxal nañu boo yenente bi sallallahu alayhi wasallam boole gi mu boole diggante tisbaar ak takkusaan ak diggante timis ak gée fudul Arafa te du Musdalifa te loolu kon day tegtale maanaam ne euh, euh, loolu maanaam euh, day day day day tegtale ne loolu mën naa nekk te naka noonu moom bi mu nee julli gi defewu ko lu dul fii moom si wax jooju dafa defee leer maanaam ci mafhum lañ ko jëlee lu tax ndax ne xam nañu ne maanaam ci mantuq la boo xamante ne am na mafhum bu ko bu ko bu ko jañ bu ko jañ voilà maanaam mooy lan mooy ne dañ naan ah wax dëgg yàlla arafat tamit noonu la demee mais waxul arafat moom tuddul arafat ci wax ji maanaam loolu rek bu boobaa day daal di tax maanaam ñoom bu boobaa Hanafi yi li ñuy wax rek mooy bon dañuy jàpp ne arafat tamit ci la bokk parce que lu ñu xam la mais ba tey da gis ne euh, le fait que tuddaalewu ko rek loolu day daal di jañ li nga xamante ne moom mooy Euh, mbir moom ànd ak ne xadiis yi nettali ne yenente bi sallallahu alayhi na ko loolu bari nañu walillahi alhamdu wal minna mu daal wax ne la mu ne kon nag bii julli rek illa hadhihi salat lulu julli gi fi hadha al ci bis bi min hadha al ci maam fi hadha al makaan ci bërëb bi min hadha al ci bis bi qaala abdullah maam mu sayyidna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu daan ne huma ñaar ñii salaataani ñaari julli lañu yoo xam ne tuhawwalaani dañ leen di toxal am waqtihima ci seeni waxtu voilà maanaam muy lan mu ne salaatul maghribi julli timis baadama ginnaaw bi nga xam ne yaati dikk naan naas nit ñi al muzdalifa muzdalifa maanaam muzdalifa buñ fa jullee maanaam ñoom moom li mu gis mooy ne julli timis yenente bi sallallahu alayhi daa iman daka daal julli bu jant bi soowee rek ci saafi ba nga xamante ne léeg-léeg dañ daan bari julli sax nit ki mën na sànni xeej gis fu mu sànni ngir ne day leer ba tey maanaam bu timis day jot ni julli ko ba mu bu ñu génn mu continuer leer waaye euh, mu mu ne waaye nag loolu moom mooy julli timis kon yent bi saa xam daa iman loolu la ko daan jullee maanaam daanu ko yéexee mukk ba mu lëndëm mais bis boobu kese la ko mës julli mu tax maanaam taxal ko ba waxtu woowa maanaam bis boobu kese la ko mës a Euh, dafa ko yóbbu ba gée xattaa gée bi sax daf koo tax daf ko yóbbu bu mu gën maanaam loolu muy benn wal fajar ak fajar xëy na bi nga xamante ne yabzugu ci la fenkee fajaru fajar maanaam bi fajar gi xar rek maanaam wal yabzugu ci lay xare al fajaru fajar gi xaar maanaam te loolu mu ne waxtu woowu mu loolu moo tax mu wax ko loolu daan ko gis insha allah maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tamit daanu def noonu fajar fajar ni mu daan def mooy bu julli bu bu fajar gi xare day julli ñaari rakka këram néegam d'abord après mu tëdd xaar comme ah euh, bu pare doog a génn voilà doog a génn dugg ci jàkka ji maanaam ñuy doog a julli maanaam mooy daanul julli fajar juste parce que fajar gi xar na rek mu julli ko déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanul def loolu maanaam loolu lay leeral fii mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanul def loolu li mu daan def mooy da doon xaar ba jamono jëlee ñëw mu doog koo def maanaam kon loolu tamit day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon euh, maanaam moom lay wax fii maanaam ne julli gii tamit musdali euh, Musdalifa ñun bu fajar fajar gi dafay xar rek ñu nit ñi sax ñu ngi sikki sàkk ñii naan jot na ñii naan jotul mu waaw maanaam daa julli ñaar rakkaay rek ne gaa yi jóg gaa yi jóg ñu ñu ñu julli fajar maanaam loolu day mu new ñaari waxtu yooyu nag ñaari façon julli yii ma la nettali maanaam mooy timis gi ak gée gi ni mu ko toxalee noonu nga xam ne timis da ko daan teel a julli bii faa mu bàyyi ko ba ci gée bi xataa gée bi sax da koo da koo julli daanaka ci ci ci waxtu muxtaar bi fi muy jeexe ah mooy mooy atama lëndëm lëndëm këris timis gi Euh, kii suba gi fajar gi mu julli ko ci jamono ji muy doog a xar ma mu julli ñaar rakka rek teg ci ñaar rakkaay suba yi loolu yonent bi sallallahu alayhi daa doon doxalee noonu maanaam loolu lay wax nii ne dañ dafa toxal julli yi waxtu yi moom lay moom lay wax noonu euh, kon euh, maanaam fuqaha Maliki rahmatullah ñoom ci hadith bi lañ sukkandikoo ne dañuy noddu ñaari yoon. maanaam da ngay gis ne te loolu comme niñ ko gisee woon ci jotaay bi weesu maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, comme ku mel ne at-Tahawi rahimahullah ak ñu mel ne ñoom ñoom dañuy yéemu lu tax imaamu Maalik bi sukkandikoo ci wax yu mel ni maanaam xadiis Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ak lii ànd ak ne benn xadiis bi maanaam moom moom imaamu Maalik solowul xadiis bi maanaam mooy solo na ko gaa parce que xam na ko mais indiwu ko ci Muwatta ñaareel bi ci des moom mooy waa Madina musuñu doxale nii maanaam moom mu dem sukkandikoo ci lii ànd ak xadiis waa Madina yi dañoo wuuteeg loolu waaw waa Hafiz ibn Abdul Bar nag ne man dama yéemu lu tax Hanafi yi ànd ak ne Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu ngi nettali li ñoom jëfewuñ ko ba pare def jëfe ji xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy waa Madina yi waaye boobaa li ñu tontu bi moom yomb na moom mooy ne xadiis waa Madina yi ñoo gën a dëgër ñoo gën a leer moom maanaam ñoo gën a wóor amul say sikki sàkk yu ci ne voilà wallahu a'lam ah, ah, mu ne mu ne ba pare nag mu ne summa summa qaala mu ne ra'aytu damaa gis annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu def ko maanaam yonent bi mu def mooy lan sallallahu alayhi wasallam mooy ñaari julli yi heure boobu la leen julli moom loolu la garanté waaye xadiis waaye Zuhayr moom dafa sikki sàkka ni wuuru ko wuuru ko ndax noddu nañ maanaam kon ba tey da ngay gis ne sukkandiku waaye woowu day defee dëgër dégg nga alam na ah, benn kon nag euh, euh, moo xam ne hadith bi imam Bukhari rahimahullah dina ko indiwaat hadith numéro mille six cent quatre-vingt-deux ak six cent quatre-vingt-trois imam Muslim indi na ko hadith numéro mille deux cent quatre-vingt-neuf imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille neuf cent trente-quatre imam Nasa'i indi na hadith numéro six cent huit trois mille vingt-sept trois mille trente-huit imam Ahmad indi na hadith numéro trois mille six cent trente 4237 4293 ak 4399 kon ne gis na hadith bi wa ashaabu kutubu sitta ñeent ñoo ko ci indi moom imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i amma imam At-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu man qaddama daafata ahlihi bi laylin fa yaqifuuna bilmusdalifati wa yad'uuna wa yuqaddimu idaa gaaba al-qamar Euh, maanaam baabu buntu man ki nga xamante ne qaddama dafa jiital da'fata ñi nga xam ne mooy ñu néew doole ci ahlihi ci ñoñam bi laylin ci guddi gi fa yaqifuuna bu ko defee ñu taxaw bil musdalifati ca musdalifa wa yad'uuna ñu ñaan wa yuqaddimu te ñu jiitu maanaam mu jiital leen isa gaaba bu euh, euh, fenk maanaam bu fenk bu fenkee ba bu sowee isa gaaba bu sowee alxabaru weer wi maanaam lool mooy lan loolu moom mooy maanaam ñi nga xamante ne mooy taxaw Muzdalifa atte dafa am atte bu ci am mooy taxaw Muzdalifa borom xam-xam yi rahmatullah ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne dañ kaa yoonal ci wàllu aj maanaam mooy képp koo xamante ne da ngay dem aji guddi aj guddi gi ngi jugee Arafa maanaam nga dem Muzdalifa dafa nekk loo xam xamante ne dafa ràññeeku ci yow te dafa nekk loo xamante ne soo bëggee doxalee sa aj mu baax mu gën faaw noonu ngay doxale léegi nag ñu wuute ndax war na waa wala déet ndax dañ koy tuural deret waa wala déet loolu tamit borom koo xam yi wuute nañ ci rahmatullah alayhi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim xatta toxal nañ ci imam Shafi'i ak ñenn ci seen borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañoo wax sax ne maanaam farata la maanaam te ko maanaam wala ponk la boo xamante ne boo ko deful sa aj day yàqu waaye lii dëgër ci fuqaha Shafi'i ak Hanabila rahmatullah mooy ne ah, mbir mi nag yëngut foofu maanaam Euh, dëgg la ne maanaam euh, boo boo ko defut te tay ko maanaam amul ngànt nga tay ko parce que dañoo teqale ki am ngànt ak ki amul ngànt ki am ngànt moom am na àtteem mooy mooy bu ko defut dara du ko ci fekk waaye ki amul ngànt moom faaw da koy tuural deret mooy waajib la maanaam te ki am ngànt moom mooy ñi nga xamante ne masalan ñoom mooy comme ñii muy wax nga xamante ne dañ ne ñooñ ah, ñoo yéen moom da ngeen di teel a dem teel leen a dem wala ñi nga xamante ne mooy ñun maanaam ah, comme jigéen joo xamante ne masalan dafa gis mbërëg maanaam walla day yaakaar ne day dina waaj a gis mbërëg maanaam wóorul bu toogee bu demee Musdalifa ba xëy suba wóorul mu gis mbërëgam mu daal di gaaw jóge Arafat daal di dem dem def ay tawaful ifada parce que xam nga tawaful ifada boobu moom ruknu la ponk la te il faut nga def ko mais ginnaaw Arafat nga koy def maanaam mu daal di yàkkam daal di xaaral ba dem defi ji ko wala boog koo xamante ne dafa feebar ci diggante bi maanaam mënta dem wala boog koo xamante ne maanaam mu am ay ngànt daal yoo xamante ne yu ko téye la yoo xamante ne wala boog mu jugee maanaam ci yoonu Makka maanaam mu war a yoonu Makka ñëw mu ñëw Arafat wala boog mu yéex yéex a yegg ci Arafat maanaam yegg ci Arafat masalan guddi gi ah euh, ba guddi gi di waaj a jeex nga xamante ne ci lay doog a yegg see Arafat te faw mu dem Arafat maanaam bu ko defee moom kon bu boobaa bu dee Arafat su fa nekkee après du mën a yegg ci Muzdalifa kooku day noonu lay daal di def maanaam euh, balaa fajar gi xar kooku boobaa taxaw Muzdalifa googu doon nekkati luy ràññeeku ci moom maanaam ñi nga xam te daal dañoo am ngànt lañ waaye ki amul ngànt moom moom bokku ci maanaam ñooñu loolu moom moo tax ñoom ñu teqale loola am na ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqaha u euh, euh, Hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ah ñun de wax dëgg yàlla lii ñun sunna mu akkada la ci ñun maanaam sunnatu mu akkada la yëggul nag ci waaj war na waaye nag sunna mu akkada la maanaam ñu taxaw Muzdalifa te d'ailleurs lii wane ne mën na nekk mooy ne am na ñoo xam ne dañ leen a woyofalal mbir mi maanaam comme ni nga xam ne ñooñu lañ tudd léegi ñeneen ñi ci def moom mooy beneen ñi nga xam ne ñooy fuqaha Maliki yi nag rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne man buub maanaam luñ sopp la maanaam nga taxaw Muzdalifa kon boobaa yow soo ko taxawul itam maanaam dara du la du la la war moom waaye nag ñoom ci seen biir dañoo am ay teqantal maanaam ne taxaw Muzdalifa mooy li li mooy li nga xam ne moom mooy waajib waaye maanaam fa fanaan fa al mabitu maanaam moom mooy sunna maanaam kon mu am différence entre taxaw Muzdalifa maanaam ñëw ba yegg si ba taxaw loolu bokkul ak fanaan fa euh, ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom it am na foofu lu ñu leeral mooy fanaan Muzdalifa li muy tekki mooy bu weeru xare mooy bu weer maanaam mooy bu bu buñ xare guddi gi ñaari xaaj ñaari xaaj xaaj bu mujj bi maanaam loo fa ne rek doy na maanaam obligé wuloo ci xaaj bu mujj bi nga nekk fa temps bi yëpp déedéet temps boo def Muzdalifa ci xaaj bu mujj bi rek doy na mën ngaa daal di dem waaye nag su fekkee ne da ngaa foofu maanaam Muzdalifa dem bi nag fekk xaaj bu guddi gi maanaam guddi gi Euh, xaajagul bu boobaa da ngay obligé dellu si waat doog a demaat soo ko deful rek maanaam da ngay daal dugg ci àtte bu njëkk ba maanaam ñoom kon noonu la ñu teqale am maa nag te li gën a ko ràññeeku kon mooy li nga xam mooy nga taxaw fa maanaam dem euh, nga dem ba aju ji kay demal demal nga rek nga li nga xamante ne moom lañ la moom mooy li jaadu te mooy li ràññeeku euh, li nga xamante ne nag kon fii danaan ñi nga xamante ne nag moom mooy ñu néew doole ñooñ dañu am àtte bu ñu woyofal ci ñoom ne ñoom buñ fa fanaan maanaam lii na lii yoon lii jaadu mooy ñu ñu toog fa fanaan fa ba julli fajar doog a dem waaye nag dafa am ñoo xamante ne mooy gone yi màggat yi euh, ñi nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam jigéen ñi amuñu kàttan ak ñi nga xamante ne xëy na dañoo feebar wala ñooñu noonu ñooñu moom dañ leen a woyofal ñu mën a teel a dem ñu mën a teel a dem mi voilà su ko defee ñoom duñ fanaan Muzdalifa loolu lay wax nii mooy man qaddama ku jiital maanaam maanaam ñu teel a dem daa fata ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi niiw doole ci ñoñam yi waa këram yi bi lim ci guddi gi fa yaqifuuna ñoom dañuy taxaw rek bil Muzdalifa ci Muzdalifa maanaam ñoom duñu fanaan Muzdalifa dañ fay taxaw rek ah wa yad'una bu ko defee ñu njaari ñaan wa yuqaddimu ba pare mu jiitu nag isa xaabal xamar bu jant bi fenke maanaam bi so euh, sowee bu bu weer wi boobu sowee te weer wi soof ci guddi googu mooy guddi fukkeel bi maanaam mi ngi soof ci njàlbeenu ceer bu mujj bi maanaam weer wi daf nekk ba ceer bu mujj bi di waa di di tàmbali ci moment boobu ci la weer wi di dem maanaam dootoo gisati xam nga weer wi jour bu njëkk bi day génn rek daal di duggaat moo tax masalan ci yenn zone géographique muy muy muy Europe wala muy Sénégal wala yu mel noonu ku ne nag gis naa weer wi minuit wala deux vingt deux heures waxul dëgg maanaam weer wi mun munoo koo gis premier jour bi mu mu taxaw fi ñu naan vingt deux heures lañ gis weer wi loolu mu dëgg moom leneen la gis bu fekkee am na lu mu gis. ndax premier jour bi day génn rek boo gaawul boo gaawul doo doo gis deuxième jour bi mu xaw fee yàgg ci tuut maanaam mbir mi noonu lay demee waaye waaye premier jour ngeen gis naa weer wi sa mais ne par exemple Sénégal vingt heures nga gis weer wi du dëgg munul nekk maanaam loolu dafa am ay heures yoo xam maanaam loolu mënta ne wala boog du weeru benn jour premier jour kon. voilà man la ñu yàlla sàmm maanaam am ay mbir yoo xamante ne jarul sax xam-xam bu bari voilà ay phénomène géographique la yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala teg voilà nga xamante ne da nga ciy mën a xam ne léegi ku la wax dëgg wala ku la waxul dëgg mokki ki taxaw ne la ne dem nañ ba une heure du matin ma gis jant bi génn duggaat ñoo yem boo ku la ko wax dangay xam ne kii waxul dëgg. maanaam jarul naan ay woy imam diwun seede na ko jaru ko maanaam du dëgg munul nekk voilà dégg nga imam boobu koy seede moom ci jëmmi boppam lañ war a tuumaal yaa nañu yàlla sàmm dégg nga kon mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr mu Yahyaa ibn Abdullah ibn Bukayr wa qaala haddathanaa al-Layth ibn Sa'd an Yuunus ibn Yaziid al-Ayli an ibn Shihaab az-Zuhri annahu qaala Saalim mu ne no qaala qaala Saalim muy ibn Abdullah mu ne wa kaana mu ne radiyallahu anhu wa kaana mu ne nekkoon na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumaa yuqaddimu daan jiital da'afata ñi néew doole ahlihi ci ñoñam fa yaqifuuna bu ko defee ñu taxaw rek inda al mash'ar al haram fa ah, al mash'ar al haram ah, mooy barab bi nga xamante ne moom mooy bañu ormal ba bil Muzdalifa ca Muzdalifa bi lay luñ ci guddi gi maanaam lii tamit dafa tax ba borom koo xam ne rahmatullahi alayhi bi wuute lan ndax ah, Muzdalifa lépp lépp lépp moom moo bokk ci mash'ar al haram walla benn partie rek parce que dañ naan bu doon ne mu mash'ar al haram ci Muzdalifa maanaam Muzdalifa yëpp moom mooy mash'ar al haram maanaam kon danaan fil mash'aril haram mais du wax indal mash'aril haram comme tey bu ma ne euh, boo bu ma ne aqifu indal bayt maanaam damay taxaw ci wetu néeg bi loolu bu bokkul ak damay taxaw ci biir néeg bi du benn maanaam kon euh, loolu moo tax euh, borom ko xam ne rahmatullah wuute ndax Muzdalifa yëpp ndax Muzdalifa lu xa lu yaatu la maanaam du benn place bu ndaw maanaam dafa yaatu voilà Euh, kon euh, maanaam mais Muzdalifa délimitation li ci wàll yi ci wàll gi yëpp foofu mooy Mina maanaam boo jógee Arafat da ngay yegg si maanaam Arafat après Muzdalifa ngay tombeel booy génn Arafat rek yaa ngi dugg ci Muzdalifa waaw après euh, boo fa génnee xur maanaam ci xur yi nekk ci wet gi yëpp foofu noonu moom mooy Mina dégg nga kon nag euh, fayakununa bu ko defee ñoom ñu ah, maanaam kon bu boobaa euh, bu ñu wàccee Musdalifa fa bi ñu wàcc fa ci guddi gi bi lay luñ ci guddi gi fayakuruna Allah ñuy tudd buur yàlla ah, maa lépp loo xam ne badaa feeñ na lahum ñeel leen maanaam kon ñoom dañ fay wàcc ci guddi di tudd yàlla ci maam li nga xam ne moom moo feeñ ci ñoom maanaam moom la ñu mën su ma yar nag yarji'una ñu daal di dellu qabla lu jiitu an yaqifa ci muy taxawal imaamu imaam bi wa qabla ak lu jiitu an yan daf an an an yadfa ci muy dem moo tax fa minhum am na ci ñoom man ñoo xamante ne yaqdamu danañu jiitu minan ca minan maam dana danañu dëgmal maam yaqdamu danañu dëgmal minan ca minan li salaat fajar ngir julli fajar maanaam ngir ne danaan ah yéen day comme que ay mag ngeen wala yéen gone ngeen wala yéen ay jigéen ngeen gaaw leen dem dem leen minan dem leen minan ci guddi gi bu defee ñoom duñ fa fanaan wa minhum mu am ci ñoom man koo xamante ne yaqdamu dana dëgmal mi naan ba'da zalika ginnaaw loolu fa iza qadimu suñu ñëwee yegsee ramaw dañuy sànni al jamrata jamra maanaam mooy jamratul kubra maanaam su suñu yegsee parce que bi bisu tabaski jamratul kubra la ñuy sànni ñoom bu ñu yeggee mi rek dañuy gaaw a sànni balaa rek rek loolu day am maanaam bu loolu moom moo tax at bi suy am tamit dañuy tànn mag ñeeg jigéen ñeeg xale yi ñooñu ak wala ñoo xam ne ñoo feebar wala yu mel noonu ñooñu ñu jiitu ci guddi gi ñoom ñu dem jiitu ji mi naan nga xamante ne bu julli fajar rek daal di sànni jamra balaa ñële di ju di julli fajar Muzdalifa di ñëw di leen fekk ci voilà maanaam loolu tamit day wane li nga xamante ne moom mooy xikma euh, bi ah maanaam yii yëpp bu ñu koy respecté dëgg dëgg dëgg maanaam problème mën naa bañ am moo tax wa kaana nekkoon ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yaqulu daan wax naan arxafa woyofal na am na ci yeneen riwaaya raxafa woyofal na fii ulaayika ci ñii yi ma tudd Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo leen moo leen euh, moo leen woyofalal mbir mi euh, hadith bi euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-quinze imam Ahmad indi na ko xadis numéro quatre mille huit cent quatre-vingt-douze maanaam xadis la boo xam ne imam Bukhari ak imam Muslim dañoo dëppoo solo ko ba pare waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoom ñoo ko indi rahimallahu al mu ne qaala bil isnaad muttasil fil kitaab la haddathanaa Sulaymaan eh, ibnu Harb mu al-Azdi al-Waashi rahimahullahu ta'aala eh, gisoon nañ moom mu ne qaala haddathanaa Hammaad ibnu Zayd an Ayyuub mu as-Saxtiyaani an Ikrima mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas radiyallahu ta'aala anhumaa annahu qaala nee na ba'athanii yabal na ma Rasuulullaah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam min jam'in ci mbooloo bi layl ci guddi maanaam min jafen bokk ah, lu jugee Muzdalifa maanaam jafen mu jugee Muzdalifa bi lay ci guddi waaw <laughs> ah, Muzdalifa dañ koy wax jàmm comme niñ ko gisee woon maanaam moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf kaa yabaloon maanaam te pourtant moom boobu mi ngi am treize ans maanaam moom treize ans la am jamono jooju waaye yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah, daf ne ko yow teelal jugee Muzdalifa yow ak mbokk ñi nga xamante ne yow mooy jigéen ñi ngeen ànd maanaam ak soxla soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ñeneen ñi nga xamante ne ay mag lañ maanaam ñun ñëpp ñu daal dem ànd teel dem maanaam euh, loolu moom lay leeral nii euh, radiyallahu euh, ta'ala anhu xam ne kon ñi nga xam ne ñuy woy néew doole ñi rek ñoom la àndaloon xadis bi ni imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat léegi xadis numéro mille six cent soixante-dix-huit Euh, indi na ko tamit xadis numéro 1856 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1293 ñetti yoon ak 1294 benn yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1939 imam Tirmidhi indi na ko xadis numéro 892 imam Nasa'i indi na ko xadis numéro 3032 3033 3048 imam Ibn Maaja indi ko xadis numéro 3026 imam Ahmad ibn Hanbal euh, indi na ko lu bari kon mi gis xadis bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab la haddasanaa Ali muy Ibn al-Madini mu ne qaala haddasanaa Sufyaan muy Ibn Uyayna annahu qaala mu ne axbaranii uh, Ubaydullah ibn uh, Abi Yaziid uh, muy Abu Muhammad al-Makki rahimahullahu ta'aala moom waa Makka la mais maam ci mawaali yi la bokk dégg nga rahimahullahu ta'aala moom euh, ci ñeenteelu génération bi la bokk moom mi ngi gane adduna quarantième année génn adduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi euh, wa alihi wa sallam Ali ibn al-Madini ci boppam na ko ne siqa la rahimahullahu ta'ala mu no sami'a na dégg na Ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaqulu man de mim man damaa bokk yi nga xam ne qaddama daf leen a jiitaloon annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaddama mooy la maam ku ñu jiital mooy maam jiital maam mooy qaddama yu qaddimu maanaam dana jiital voilà taqdiman mooy ak jiital moo tax muqaddam ñu naan ko muqaddam wala taqdim maanaam ak jiital loolu rek la mooy dañ laa jiital pour nga voilà maanaam pour nga mën a def nangam ak nangam jeex na dégg nga maanaam kon daf ko jiital annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam laylatal musdalifa guddik musdalifa fii da'afati ahlihi ci ñi nga xam ne ñooy ñi néew doole fii da'afati ci ñi néew doole ahlihi ci waa këram bi maanaam mooy soxna yeeg mag yeeg mag yeeg ñooñu ñooñu la ñu la wax nañ ko ñu ñu jiitu maanaam a noonu tamit euh, ñi nga xamante ne tamit dañuy duñu maanaam fanaan Musdalifa googu noonu mën naa bañ a nekk lu ràññeeku ci ñoom mooy masalan ñi nga xam ne dañoo am Makka par exemple dañoo war a dem toppatoo ji ñi maanaam xujjaaj yi war a préparer maanaam li nga xamante ne moom mooy yi ñu liñ leen war a defal ak yooyu ñooñu masalan maanaam ñooñu tamit mën nañoo teel a def voilà dégg nga euh, mooy borom ngànt yi waaw ah, hadith bi euh, gisoon nañ ko léegi imam Bukhari indi woon na ko hadith numéro 1677 dina ko indiwaat 1856 te gisoon nañ ñoo xam kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu jamii' wa na qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Musaddad min Musaddad mu ne an Yahya te moom mooy ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan an ibnu Jurayj mooy Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani Abdullahi te moom mu ne Mawla Asma mu leerale ko noonu mooy Abdullahi ibn Kaysan al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy dàqantam nekk Abu Umar mu bokk ci ñetteelu génération bi nekk bokk ci madaniyuun yi rahmatullah bokk ci siqaat yi euh, ci ñi gën a màgg ci taabi'iin yi comme ni nga xam ne euh, rahimahullahu ta'ala na ci taabi'iin yi màgg la bokk rahimahullahu ta'ala ci bokk ci ñetteelu génération moom mu ne. an asmaa mooy euh, bint Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma mu ne annaha naka moom kat nazalat wàcc na laylata jam'in maanaam guddi boole ga indal Muzdalifa ca Muzdalifa fa qaamat mu taxaw tusalli di julli maanaam muy taxaw muy julli fa sallat mu julli saatan waxtu summa topp qaal mu ne yaa bunayya yow sama doom hal ghaaba ndax fenk na al xabaru weer wi ndax weer wi fenk na maanaam kon dafa dem Muzdalifa bi mu demee mu julli euh, ginnaaw ga tamit muy muy taxaw di julli mu julli waxtu mooy di jaamu yàlla en place boobu place jaamu yàlla la xultu nee na ma ne ko na mu laajte nag ni sama doom euh, ndax euh, maanaam jant bi fenk na xultu man ma ne ko maanaam da ngay gis ne maanaam Abdullahi bii du doomam waaye maanaam jaam bu mu goreel la hmm? am jaam bu mu goreel la ah, rahimahullahu taala hmm? dégg nga moom mu ne ah, mu ne ko mu ne ko kon sama doom ndax ndax julli gi ana ah, ndax jant bi ndax weer wi fenk na xultu ma ne ko laa déedéet fa sallat moom mu daal di julliwaat saatan waxtu summa topp xaalat mu ne xal gaaba ndax fenk na al qamar weer wi xultu ma ne ko naam waaw qaalat mu ne fartaxilu laxas leen fartaxal naa ñu daal di laxas wa magay naa ñu wéy xattaa mbéte ramat mu daal di sànni al jamra jamra bi summa topp rajaat mu daal di dellu si fasallat mu daal di julli as subha suba suba fii manzilihaa wàcc wàccu waayam maanaam ca Minan maanaam kon moom maanaam dafa sànni jamra laataa lan fajar gi maanaam mooy ne loolu day wane ne ñi ñu ko woyofalal mën nañ koo def maanaam bu ñu teel a yegg rek mën nañoo daal di sànni jamra balaa nit ñuy julli ñëw fekk ñoom pare nañ ba dem nañu euh, dégg nga bu ko defee du ñu ay raj raj looyu metti yooyu yëpp du ci am naka noonu coono du leen ci fekk mu ne suma topp nag rajaat mu daal di dellu sufa sallat mu daal di julli suba suba gi si manziliha ci wàccu waayam ci wa ci wa ci mooy mooy fi mu wàcce mooy mooy dalam daal mooy dalu waayam fa qultu ma wax ko lahaa ne ko yaa xantaahu yow ndaw si Hmm? maanaam kaddu maanaam comme niñ ko gisoon xanan xanun xana ah gisoon nañ ko maanaam mu ne ko yow ndaw si maa maa uraana man di gisuma ni illaa lu dul ne xat dëgg-dëgg xallas naa maanaam eh, ci kukk lañ ne maanaam ci lëndëm lañ ne maanaam xal ah, mooy xalas maanaam mooy ci taxlis la jóge ah? alxalas moom mooy Euh, guddi goo xamante ne dafa lëndëm maanaam ci jeexitalu guddi gi maanaam mooy jeexitalu guddi gi fajar gi di di di di dugg si voilà di mooy comme li sox soxna Aysa waxoon rek radiyallahu anha nee na kunna nisaa'un ah, kun kunna nisaa'un minal mu'min minal mu'minina yusallina wala ah, yusallina ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-fajr thumma yarji'na ilaa buyutihinna wala ya'rifuhunna ahadun min shiddatil ghalas maanaam gisoon nañ ko mais soxna yi jigéen ay jigéeni jullit daan nañu julleendoo ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fajar dellu seen kër yi te kenn du leen mën a xàmmee ndax taruk lëndëm maanaam mooy ne daka daan dëkk ah, maanaam buñ julli gi noonu bu daan am lool moom moo tax ngir taruk lëndëm gi duñ leen xàmmee a muy faram mu ne ko nag kon ñun ci lëndëm lañ ne qaalat mu ne ko yaa bunayya yow sama doom inna rasulullah naka dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam azina dafa digal li zu'ani li zu'uni ñeel jigéen ñi tukki maa ak zu'u maanaam euh, mbooloo la mooy pluriel u za'ina na mooy jigéen mais buy tukki ñaare ci lañ koy wax za'ina kon euh, mu ne ko nag kon ñii jigéen ñi ñoom yenn yenn saa saa da leen a woyofalal loolu maanaam kon bu boobaa dangay gis ne loolu sax day tax ba du ñu nekk di raj-raj loo ak góor ñi maanaam di di di raj-raj loo ñoom lu ñuy sànnee jamra fu ñu koy sànnee kañ lañ koy sànne yooyu du ñu raj-raj loo ñoom ñoom dañuy teel dem def li ñuy def dem tëri wala dem eh, dégg nga ne noppalu ji eh, tabarakallahu dégg nga mu ne xadis xadis bi nag imam Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-onze imam Abu Dawud ñu ne ko xadis numéro 943 imam An-Nasa'i ne ko xadis numéro 3050 imam Malik ne ko xadis numéro 1160 ak 1163 imam Ahmad ne ko xadis numéro 26941 ak gis na xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta maanaam ñeent ñoo ko jënd mooy imam Bukhari imam Muslim Abu Dawud ak imam An-Nasa'i te it bi ci des mooy képp ku ko indi ci ñoom benn yoon rek nga ko indi maanaam amma ñi xam ne ñoom ñooy ko. rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab la haddathanaa Muhammad ibn Kasiir ibn Abdi euh, rahimahullahu ta'aala Abu Abdullah al-Abdi al-Basri génn àdduna 133e année génn àdduna 223e année bokk fukkeelu génération bi maanaam kon euh, euh, moom muy kon Muhammad ibn Kasiir di frère Sulaymaan ibn Kasiir moom nag moo ko mage woon maanaam Euh, Souleymane moo ko magee woon euh, maanaam euh, cinquante ans la ko magee maanaam frère moo ko magee cinquante ans rahimahullahu taala voilà maanaam kon moom mooy xam ne seen frère dañ nekk ay paa ñoom ñu doog a judd voilà hmm? non duñ bokk ñaari duñ bokk yaay waaw non non waaw maanaam dañuy bokk bàyyi rek euh, dégg nga kon rahimahullahu euh, rahmatullah taala maanaam mun a qaala axbarana euh, Sufyaan te moom mooy ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri rahimahullahu ta'aala Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri mu ne qaala haddathanaa Abdurrahmaan mu ne huwa ibn al-Qaasim mooy ibn al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abii Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mu ne an al-Qaasim ibn Muhammad bokk ci fuqahaa sab'a yi Ah, juróom-ñaar boo xam fekk yu mag yooyu rahmatullah alayhim jamono yent jamonoy saxaaba euh, mooy koy bokk ci fukk génération bi mais moom cent sixième année la génn àdduna comme niñ ko gisoon rahmatullah génnul àdduna at bi ñeneen ñi doon génn àdduna maanaam mook Salim Salim ñoom tamit waaw Salim cent septième la moom cent sixième maanaam ñoom bokkuñ ñoom génnuñu àdduna bi seen moroom yi di génn àdduna maanaam bara xoxam Madina yu mag ñoom yëpp quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorzième année ci lañ génn àdduna ñoom nag maanaam après dundaat nañu fukki at seen ginnaaw Aisha mu ummul mu'minin radiyallahu na ndigal Sawdat maanaam soxna Sawdat bintu Zama soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñaareelu soxnaam wala mu ñetteelam maanaam euh, soxna Khadija radiyallahu anha moom la moom mooy soxnaam ci njëkk si ñaareel bi ci des mooy soxna Aysa radiyallahu anha mais soxna Aysa ak soxna Sawda kan lañ ci njëkk a takk loolu daa defee leer maanaam euh, waaye li gën a wér nag mooy soxna Aysa radiyallahu anha la njëkk denc waaye soxna Sawda da kaa denc rek mu sëy fi alors que soxna Aysa radiyallahu anha maanaam ñetti ak ginnaaw gi ci la sëy ji maanaam Madina loolu moom mu bokk na ci li indi confusion bi waaye wax tamit jegewantoo gi ñaari takk yi jegewantoo ndax mën nañ ni sax ñoom la labatandoo ñoom ñaar. maanaam soxna Aysa ak soxna Sawda voilà moo tax takkandoo jabar mën naa ne ah maanaam takkandoo benn euh, euh, maanaam ci benn bés nga takkandoo ñaar ñaar mën naa ne wala ñett sax jàpp ñeent bu fekkente ne jotu woon am dara moom nga am ñeent loolu mën naa waaw dégg waaye boo waar na nga am ci loolu dégg <laughs> mu ne euh, dafa nekkoon mu ne wakaana dafa nekkoon nag moom lan war a mu jox ko ndigal sàkk ndigal maanaam wala boog yent bi saasam jox ko ndigal ne nañ na ne gën a gaaw a dem mu ne kaanat da maanaam euh, euh, ko daf ko laaj ndigal euh, lay la tan lay la la ca jamel guddi ah Muzdalifa gi wakaanat nekkoon na saqilatan di ko diis sabtatan di ko yéex fa azina laha yent bi saasam digal ko maanaam yent bi saasam ne ko kon teela la dem ñu jox ko ndigal googu radiyallahu ta'ala anha hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi waat hadith numéro euh, mille six cent quatre-vingt-un euh, ci baabu man qaddama da'fata alayhi bi laylin mooy buntu bi nga xamante ne moom lañu maanaam euh, imam Muslim na ko hadith numéro mille deux cent quatre-vingt-dix ñetti yoon imam na ko hadith trois mille trente-cinq trois mille quarante-neuf ak trois mille soixante-six imam Ibn Maaja na ko hadith trois mille vingt-sept Euh, imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadis numéro vingt-quatre mille quinze vingt-quatre mille six cent trente-cinq vingt-quatre mille six cent soixante-treize vingt-cinq mille dix-sept vingt-cinq mille trois cent quatorze ak vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-huit maanaam imam Bukhari kon hadis bi daf ko indi fii mais daf ko indiwaat euh, léegi mooy hadis bi ci tegu insha Allah taala euh, imam Bukhari maanaam hadis bi kon dañ gis ne ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko tamit moom def imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii' mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Abu Nu'aym te moom al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathanaa Aflah ibn Humayd mooy ibn Naafi' al-Ansaari an-Najjaari rahimahullahu ta'aala mooy Abu Abdurrahmaan mooy dàqantalam rahimahullahu taala moom ci juróom-ñaareelu génération bi la bokk mu dekk waa madinatu munawwara ala saakinihaa a salaatu wassalaam gane àdduna quatre-vingtième année génn àdduna cent cinquante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam génération mun imam Maalik moom bokk donte moom moo ko mag ay at voilà ah, mu ne mu ne an al-Qaasim ibn mu solo ci fuqahaa maanaam moom dañuy kon moom dafa solo ci sëriñu sëriñ imam Malik maam ndax dafa ndax fukki at rek la ko mage waaye fukki at yooyu mu ko magee day tax mu gis ñu imam Malik mënta gis voilà ndax comme al Qasim moom cent sixième année la génn àdduna imam Malik euh, cent sixième année onze am maanaam dañuy gis différence bi euh, maanaam jógtu solo ci ñu mel ni ñoom ñu mel ni dégg nga kon al Qasim maanaam maanaam moom an al Qasim Muhammad hmm? alors que ñii imam Malik buy solo ci ñoom faaw da koy jëlee ci ku mel ne imam Az-Zuhri hmm? rahimahullah mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu ne nazalna wàcc nañ al-Muzdalifa Muzdalifa fasta'zanat mu sàkku ndigal an-nabi yent bi sallallahu alayhi wasallam Sawdat soxna Sawdat radiyallahu anha daal di sàkku ndigal yent bi sallallahu alayhi wasallam an qad fa ci mu jañu dem qabla lu jiitu xatmatil naasi xatmatil mooy raj-rajloog an naasi nit ñi laataa nit ñi di raj-rajloog di dem moom nag wat moom mu teel a dem wa kaanat nekkoon na nag imra'atan jigéen joo xam ne bati atan ku yéex la fa azina laha mu daal jox ko ndigal mu jox ndigal laha ñeel ko moom yent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal fa dafaat mu daal di jañu dem qabla lu jiitu xatmatil naasi jañu maanaam raj-rajloog nit ñi wa naa ñu taxaw xataa ñun ñun ñun ñu ne fañ ne xattaa mbéta asbaxnaa ñu xëy ndax ñun suma topp nag dafa naa ñu daal di dem ñun tamit dañ dem bi dafa bi dafa ay ci demuk yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu daal di ànd dem mu ne fala an mu ne giñ naa ne day ma nekk mooy fala giñ naa ne day an ak ak akuna ma nekkoon istazantu fala maanaam fala maanaam fala ak ak akuna giñ naa ne day ma nekkoon istazantu di sàkku ndigal rasulullah ndawat yàlla sallallahu alayhi wasallam kama képp nga xam ne istazanat noonu la sàkku woon ndigal sawdatu soxna sawda radiyallahu anha ahabbu euh, maanaam moo doon euh, gën a sopp euh, ilayya ci man min mafruhin mooy ci loo xam te ne danaa danaa bégee bi ci moom maanaam loolu doon naa ci sopp doon na ma sopp lool lool lool lool lool maanaam moo ma gëna lépp daal ci gàttal maanaam loolu moo ma doon gënal mooy ahabbu ilayya min mafruhan mooy loo xam te ne dama ci maanaam dama ciy bég lool lool ba bég ci lu ëpp lépp maanaam loolu moom mooy mooy mafruhan bihi loolu lay wax ne kon moo ma ko gënal moo ma gënal loolu lépp daal maanaam ci gàttal wax ji loolu lay tekk man daal li soxna Sawra def radiyallahu man daal aka neexoon ma defoon loolu voilà voilà radiyallahu moo tax moom soxna Sawra daa nekkoon tamit royukaayam bu mag radiyallahu anha da daan wax naan soxna Sawda man dama gis ci moom mu mel noo xamante ne suma ma sañ maanaam moom daal laa daan gis ne eh, amul kenn koo xam ne gis naa ci moom njekk ku rafet njekk que ci ci moom ku jëm ci man que moom ni ko ni mu ko melewoon radiyallahu anha maanaam eh, eh, te te it soxna Sawda moo ko mayoon tamit jëlum waaw moo ko mayoon jëlum radiyallahu anha waa léegi man sama bàyyi ma ci kër gi waaye sama njël jox naa ko soxna Aysa radiyallahu anha kon moom soxna Aysa day aaye ñaari yoon maanaam bu ñeneen ñi day aaye moom day aaye ñaari yoon radiyallahu anha eh, mu xadis bi imaam Buxaari gis nañ ko léegi ne indi woon na ko xadis moom mille six cent quatre-vingt waa xam kutubu sitta ñu solo nañ ko mu des imaam